الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو خالق الخلق بالاختيار من غير حاجة ولا اضطرار وصلى الله وسلم على سيد البشر محمد بن عبد الله أهل بيت شفيعنا في المعشر وعلى آله الطيبين الطاهرين السادات الورى وعلى أصحابه نجوم الهدى mbokk jullit yi bu ñu jullee ci yàlla ci bu borom tabaraka wa taala julli ci bu yonentam ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a la di leen sant bàyyi bàyyi bu ma ko yoree lay gën ñoo ngi leen di ndokkeel ci taxawaay bi ak jataay bi jataay bi nga xam ne dara waralu ko lu dul yàlla ak yonent bi ci biir kaadarul islaam jullit ñi ŋàbb seen tànk yépp ñëw fi bëgg a jëriñu ndax li ñu wax ne inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu bu ñu dee waxtaane gaa ñu baax ñu yërmande yàlla day wàcc bu wàccee xol yi seeni boroom ànd ak teggin ñoom la suñu boroom di duy tabaraka wa taala ba ñu fees teggin yi li ci jiitu mooy déglu lu ñuy wax xam ko ci sa xel mu dugg ci sa xol jëriñ la ndax nee ñu benn pepp zarra bu jóge ci xootaayu xol moo gën julli téeméeri rakka wax nañ ko ay yooni yooni yooni yoon ndax bëgg ñi nga xam ne dañoo jóg ngir jëriñu ñiy wax di leen yàqal du gën ci ñiy yàqale xam na dana yàqal tuuti ñiy déglu waaye ñu muy gën a yàqal mooy ñi tax ba kenn du dégg loolu moo tax ñu di leen ñaan ñu déglu tuuti xëy na jataay bi mën na bañ a yàggee noonu insha allah bis bi guddi gi dañu wax ne sant maam Cheikh Ahmadul Kabir moo tax ñu woote ko cant googu lu rëy nekk ci biir ndax taalibe bu nekk digganteem ak sëriñam dafa am ay war-war yu farata am yu rafet am ay teggin ku sàmmoonteeg lépp njëriñ la yemul fenn ndax doomu aadama dana jëriñ moroomam ci àdduna jëriñ ko barsàq ni mu koy jëriñee àllaaxira te suñu boroom dafa sàkk ay jaam yoo xam ne ñooy buntu yërmandeem ci àdduna bi ñu dikk fi nekkin fi nekkin woo xam ne nekkin woowu ñu fi nekk bu sunu bu ci suñu xel demee daf nuy jàjj ci yu bari di nu soññ ci yu bari dinu xamal yu bari dinu nu xiir di nu bëggloo yu bari noonu ngeen déggee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di wax ci xoqa jaam yi nga xam ne nekk nañ fi nekkiin woo xam ne bi ñu fi jógee asamaan yi ak suuf yi dañu leen di jooy ndax nam seenu teewaay ndax muy suuf si muy asamaan si muy béréb bu mu doon ci kaw suuf day barkeelu ci waaju gëm yàlla ba xolam yépp jeex ci yàlla mu jox yàlla boppam xolam ak xelam ak jëmmam ak ay cëram taalibi bi nag bu ziyaaree sëriñam am barke bu ko fàttalikoo am barke bu jógee ngir moom am barke ndax rammu mu ngi gën a gaawee ci ki gën a bëgg ak roo yi ni ñu koy faral di waxe rek roo gu xeetoog moroomam wala roo gu bëgg moroomam roo xam wala roo xam ne dana di ziyaare moroomam day jëriñu ci leeri roo la nga xam ne moo am doole taxaw di tëbb roo yi bu fekkee ne borom roo googu borom jamono la ku mu dox ba dajeeg yow sax nga texe sa dootuñu la bindal bàkkaar boo jógee ngir ziyaare ko itam suñ borom dana def nga tàggoog bàkkaar ba abadan noonu nga xam ne boo jógee ngir ñoom ci bi ñuy dund suñ borom defal la loolu bu ñu fi jógee itam sa pas-pas bi mat nga jóg ñu tax laa jóg benn dangaa daje ci bërëb wala ngay dem ci béréb boo wéet di leen ñaanal di leen ko jox addiya walla ngeen di leen waxtaane bu mu ci mën a doon rek dana mel ni ba muy dund nga dem ziyaare ko waaw loolu moo tax bu fekkent ne dañoo tudd waaju baax yërmande suñu borom di wàcc nit ki nga xam ne moo koy déglu day dal dem ci melow kooku ni mu meloo woon te melow yépp gannaaw tawfiqu suñu borom tabaraka wa góor góorlu ak xér ak bëgg yàlla bëgg yàlla boo ko defee sa lépp barkeel adduna ak alaxira nga texe adduna ak alaxira boo bëggee yàlla yërmande yàlla ak ngërëmam yomb la boo amee ngërëmal yàlla képp koo gërëm mu am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moom mu ëpp doole lépp ndax sopp yàlla ci boppam tabaraka wa taala ak gëm ko noonu safara la ni ndox di faye safara ngëm ko gën a aay ci safara wa ci àllaaxira fekkent ne nag jëmm ji dafa xam li nga xam ne moom la ko mu borom digal li mën lépp mu def ko ca li mu ko tere mu wattandik ko fukkam kàttanam bëgg nag lu baax ba fu mu ko dégg mu tax koo jóg tànk yi muy dox ba mu jógee këram ba mu muy àgg ci bërëb booba ba ba muy dellu yépp dañ ko koy bindal ci ay tuyaaba yoo xam ne yàlla rek xam tuyaaba yi na mu toll ndax mu ngi aju ci yéene jaam bi ak xolam doomu aadama yi daañu rawante ci itte ki ëpp itte aadama yi daañu rawante ci muñ doomu aadama yi daañu rawantee ci sellal sa xol ci noonoo benn jullit doomu aadama yi daañu rawante ci ragal yàlla loolu lépp nag dafa dellu ci ragal yàlla suñu borom tabaraka wa taala suñu borom boo ko ragalee dëgg dëgg ragal jëf ju tuuti rek doy la ku nekk xam na ne doomu aadama li muy dund ci àdduna lu néew la li mu ci man di ko jëf moo ci gën a néew bu fi jógee traayu bàmmeel roo nga nekk bar sax nga nekk ci sa bàmmeel yàlla rek xam kañ saali taxaw diir bu yàgg fa am te la nga fay jëriñoo lépp loo jëfoon wala lu ñu la jëfal sa gannaaw mu di sarax bu ñu la saraxal wala ñaan bu ñu la ñaanal mu fekki la bu fekkente ne jëmm ji dafa jëful woon lu bari yàgg bar sax ba lim jëfoon jeex mu jaaxle jullit bu ko ñaanal rek la am bu fekkee ne kenn ñaanalu ko xanaa bu fekkee ne doon dend naag ruu yu texe texe seenu leer di ko tëbb aslëf waaye du àgg ci ne jëfam waroon a toll bu ko toll woon ndax bu boobaa kon du ñàkk li tax yomal xiyaam nit ñàkk ñu taxaw bis penc ba nit yorul dara dara dara nga gis nit koo xam ne du sol dara dara dara nga gis koo xam ne day wodd ba jekk taxawaay bis penc ba li muy yàgg lépp juróom fukki junni ati yi sallallahu alayhi na am na ñoo xam ne julli ñaari rakka wala ñeent rakka wala ñetta leen ko gën a jafe kon doomu aadama bi fii ci àdduna bi lay fàkkoo la muy jëfandikoo ci bis boobu ci fa mu jëm doomu aadama nag li koy lor jikko yi rek la daan ko waxtaane li koy jëriñit jikko yi rek la moom la lu bëgg a waxtaane li nga xam ne nag guddi gi moo tax ñu sos ko woote ko danaa ci wax as lëf ki nga xam ne moom la ñu jagleel guddi gi mag mu taqoo woon ak moom taqoo woon ak moom lool di dox ay yitteem nettali na ma ne ma cheikh nee na ma suñu boroom jox na ma téeméeri bët benn bët bi laa leen di xoole bu ma nekkee fii ci adduna ak yéen bu ma fi jógee ba dem alaxira danaa leen xoole téeméeri bët yépp bu fekkente ne nag jëmm ji suñu borom dénk na ko téeméeri bët bu dem foo xam ne dana la xoole téeméeri bët yépp loo jëf dana ko gis lu lay bëgg a dal dana ko gis lu lay yàqal dana ko gis lu lay texee dil dana ko gis kon jar na jataay jar na yàq say nelaw jar na jóge fu sori ndax suñu borom dafa sàkk jaam ñoo xam ne li mu leen beral ci loxo ndax yàlla dafa yaatu yaatu koo xam ne bindeef yu day ne peppi suuf yi kenn ku ci ne mën na laa jox ba nga defee ne yow rek la sa jox ndax saxaaba yi li ñuy foor foor xam ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom Abu Bakrin Omar Ousmane Ali ak ñi ko fukkeel ba ci ñu xare woon Badar ba ci ahlu Saqifa ba saaba yépp mat Seydina Uways al-Qarani Uways ibn Amir waxtaan nañ ko ay yoon bokkul woon ci saxaaba yi gisul yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonent bi yëg na ragal yàlla gi mu ragal yàlla ba àgg ci lu mu ñaan suñu borom def ko mu daan wax saaba yi ne leen ku ci gis Uways ibn Amir ne ko ñaan loo njéggal ndax lu mu ñaan suñu borom def ko ku toll ni Seydina Omar moo njëkk a gis Ways ibnu Amir bi mu koy ñaan loo def ko ne waaw yéen ñi gis Muhammad ibnu Abdullahi sallallahu taala wa sallam dëkk ak moom muy wax ngeen di dégg ngeen di ko roy ci jëf mu di leen digal di leen tere ngeen di ko def nga xam ne yéen a gën ci mbindeef yi ci kaw suuf bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéyee lu tax ngeen di ñaan loo keneen sidna Omar xamal ko nag ne ko yonent bi sallallahu alayhi moo wax loolu kon na nga xam ne suñu borom maye na sàkk na ay jaam yoo xam ne daf leen a baddil xotti leen yoon wu ñu jaar koo xam ne ñeneen musuñu caa jaar bu fekkent ne jëmm ji suñ borom daf koo xéewal mu gëm ndax ngëm bu matul boroom néew lay gëm lu kenn mun la bañ a gëm rek lay gëm bu fekkee ne nëngam amul nit ki du gëm suñu borom li muy fés fés fés ci ay mbiram ndax suñu borom tabaraka wa taala ci boppam moom jëmmam kenn du ko xalaat ay meloom itam kenn mënu koo jox melowam yeyoo ci li mu bind ci adduna ci ay kéemaan ak i xéewal ak i jëf rek lañ ko mën a xame ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na xalaat ci ay kaawteefam waaye bu leen xalaat ci jëmmam ndax du ngeen ko mën a jox mukk dara jaam mooy li Cheikh daan wax naan tuuti yàlla moo xaj ci jaamam bu ñu dee wax naan sallallahu taala alayhi wa sallam laylatul mi'raj jàkkaarloo na ak suñu borom tabaraka wa taala la mu ci gis lu tuutee tuutee tuuti la ndax yàlla daanaka daraam xajul ci nit tuutee ma xaj ci nit te sallallahu alayhi wa sallam ba mu jàkkaarloo ak suñu borom ci bëti xolam ci jamono boobu Seydina Jibril bu fa àggoon du ko mën a gis bu ko nee jàkkit du ko mën a gis ndax leeru suñu borom bi xam ne ni ko ni sallallahu alayhi wasallam waxee ne suñu borom nee na ma fa fii ma yaxtasimul mala'ul a'la wa mala'ul a'la ana lu ñuy xëccoo lu ñuy xuloo maanaam lu ñuy werante ma ne ko yàllaa ko xam mu fab loxoom loxoom ndeyjooram te ñaari loxoom yëpp ndeyjoor lañu teg ko ci sama gannaaw ba ma yëg seddaayu baaraamam yi ci sama diggante ñaari ween ñi ma xam xam-xamu ñu ñëkk ak ñu mujj ña ma dal di koy wax li nga xam ne moom la almalaul ala di wax nga xam ne sallallahu taala alayhi wa sallam bu mu jógee foofu ruu yi ko gàttandu woon ñooy ruu yi gën a texe ñi ko njëkk gàttandu ñoo di yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxaaba yi ak kummalul awliya yi ak afraadul aalami yi nga xam ne ne sallallahu taala alayhi wa sallam dellu si na lenn lu ci bari waxtaan nañ ko ay yooni yooni yoon waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jëlee ca suñu borom tabaraka wa taala ci laylatul mi'raj cër boo xam ne doon na doon goo xam ne ñamu ca naddil dañuy toog jamono yoo xam ne defe nañ ne suñu borom ñoom dong la may ñi nga ci xam ne ñu di saa yu leer ga ñoo ñi nga xam ne dañuy tollu ci lu ñuy wax xaal ba di wax wax joo xam ne buñ ko jógee daañu ko rëccu te fekk na am na fu ñu ko teg loolu tax na am ci ñoom ñu bari ñoo xam ne dañ leen a rey ndax wax ju ñu wax chéré an nanguwu ko ñu taxawal leen ne yoon rey na leen ñu rey leen te ñuy nit ñoo xam ne ay jullit dëgg lañu ñu xam yàlla ñu gëm yàlla ñu àgg ci yàlla rey nañu alxalaaj alxuseynu mun mansuur rey nañu ibnu sabain rey nañu Sahrawardi rey nañu itam eh, ibnu qasi ibnu arabi suñu borom musal na ko ba kenn reyu ko waaye ñi ñu rey ci mbir yu demee noonu bari na fekk na ñi leen di rey dañoo àggul fa ñu waxe fa ñu waxe lañu agul ñenn ñi ci des nag xaw yi nga xam ne ñoo jege buur yi ñoo leen di añaane di leen ruux di wëlbati seen wax neneen ba ñu rey leen yàlla nag gannaaw dafa tabe tabe boo xam ne am na jamono yooyu day tibb leer yi ak yërmande yi di xëpp ci suuf si ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ala inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum nafahaatin ala fata aradu laha seen boroom am na jamono yoo xam ne day ubbiku di sotti di waw loolu muy waw na fexe ba gaar gaar lu ko maanaam ba taatan ko nan nga koy taatane yan jamono la suñu borom di tabeem googu di sottiku sottiku boo xam ne amul yemo bis waxtu yu mel nii ci la bokk ndax li ñu wax ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu buñ dee waxtaanee yàlla wala ñuy waxtaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ñuy waxtaanee kenn ci gaañu baax ñi yërmande yàlla day wàcc wàcc gi mu waxoon ni ma ko waxe xol yi ubbiku xol yooyu ubbiku ñoom la leer googu di sotti ko ci ñoom dañu wax xam ngeen ne suñu borom dafa sàkk ay ngëneel yii mu def ko ci weer yi yii mu def ko ci bis yi yii mu def ko ci waxtu yi waxtu yooyu sharia leeral na ko naññ jamono yi ci ëpp yu naqaree jóg jëm ci yàlla la wax boo xam ne nit ki nelaw neex na dëgg dëgg dëgg dëgg ba mu nuur ci nelaw yi fàtt na lu mu amoon ak lu mu xamoon fàtt na ki ko sàkkoon fàtt na ki ko moomoon diggante boobu nga xam ne xelam nekkul ci dara xamul ndax yàlla bindoon na ko wala déet ndax nelaw nuur googu mu nuur seytaane daf koy létt juróom-benn létt létti seytaane yooyu mooy lan mooy lëndëmal xol bi tàyyeel cër yi nelaw loo roo gi ba du jóg jaamu yàlla du xalaat lu jëm ci yàlla bu fekkente ne xippi na ay bëtam yewwu te jógul firi na benn létt bu jógee diju firi na beneen létt bu tuddee yàlla firi na beneen létt bu wàccee dem ci war a wi jàpp firi na beneen létt waxtu woo xamee ne kabar na julli ñaari rakka létt yépp firiku na diggante boobu yërmande suñu boroom ak leeram day sotti ko mooy waxtu njël waxtu woo xamee ne njël ba ba fajar ba ba ñuy salaatu xan mi ne néew mi waxtu woo xamee ne weeru koor ñëw na guddi gépp guddi ajjuma guddi altine bëccëgu ajjuma waxtu woo xamee ne jaam bi teewlu na ci julli teewlu gu mat sëkk itam ma ne suñu borom day wàcc ci moom wàcc gi muy wàcc ci nag ci ay jamono nga xam ne ñëpp ko ñëpp a ko bokk ñi ngi koy séddoo ci kem itte yi ak kem ngëm yi gëm nag dafa xóot xóotaay goo xam ne moom la ñuy tuddee tawxiid xam fi nga war a teg yàlla yàlla nag kenn mënu ko jox xaqam ndax mbindeef lot na ci waaye nag jaam ñi dañoo rawante ci tawxid sidina Omar nee na dama fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sidina Aboubacar ñiy waxtaan ma dikk toog seen diggante fekk ñuy wax ci tawxid nee na waaye li sëñ ma Jaw Baxa doon wax ne lu xaj xamul ci ngañ ci xaw ma ko ci sidina Omar xamul ci li Aboubacar ak yonent bi sallallahu alayhi di wax xamu ci dara ndax xóotaayu tawxid loolu moo tax aarifoona billaahi ragal tawxid ragal cee xuus dégg ngeen ba tàyyi xam ne mooy xew-xew bi xewoon ak werante aarifoona yi ak ulamaawu ci inna allaha ma'ana alam tara anna allah ma yakun min najwa salasatin illa wa rabi'uhum wala xamsatin illa wa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum suñu borom boroom na ma yakun min najwa salat ñetti nit ñu toog wala ñu taxaw di deyaale wala ñuy waxtaan lu seen kàddu suufe suufe lu dul moo leen ñeenteel bu dee ñeent moo leen juróomeel bu dee juróom moo leen alquran daf ko wax ngir xamal nu nenu suñu boroom kenn mënul ne nekkul fenn kenn mënul ne mu ngi fenn wala mu ngi fépp ndax xajul fenn dañ koy faral di waxe ndax foo yaakaar ne fa ne ba mu ko bindeegul kon an fu mu nekkoon moom suñu borom ba mu bindagul béréb ana fu mu nekkoon kon ni koy dégge mooy fépp ne fi suñu borom tabaraka wa taala xóotaay boobu nga xam ne nag jëmmi suñu borom ji xóot na ko ba kenn du ko jéem a xalaat ndax day indi murtat kon ñu ne ànd gi mu ànd ak way muñ yi nan la demee dangeen mi nga xam ne wul du fatan ak ibnu Hanbal ci gànnaaw garanti nañ ko ba bind sëñ Tuubaa ak nam leen tontoo wax jooju dégg ngeen li nga xam ne noonu la ci limaamul Xasaali yi wax li nga xam ne moom la ci Sidna Sanusi si Ahmad Tidiane kenn ku ci nekk wax na ci sëñ Tuubaa nee na bi nga xam ne jóg na waxtaan naa ko ay yoon bi mu jógee di tontu naar gànnaar yi ci laaj boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox na ba timma ne ma Ghazali yu Sanusi yu Tijaani yu wuute wuñu dañoo wàcce doom aadama yi ñu ci nekk seen wàccuwaay ñeneen ñoo wuute waaye ñu dul ñoom mu xamal nag ñaar ñi doon werante ni dañ ko ci nekk xaw nga alku dem nga ba jege alku ndax kii dafa walbati wax Ghazali yi waxe ko nu ko waxewul te aarif billahi kenn du walbati ay waxam boo ko mun la nettali nga noppi maandu kii dafa ñàkkee teggiin waxi Cheikh Ahmad Tidiane ndax daf koo weddi ne ndax wuute naa Ghazali bu mu ne ko it ñàkki teggiin gi xaw na la salab salab nag mooy rekki ngëm boo gisee aarifoone yi ragal firi alquran ragal xuus ci tawxid mooy wax ci yàlla loo xamul ni sidna Abubakar waxoon ne ana san suuf moo may yenu ana ban asamaana may tiim su ma waxee ci suñu borom lu ma xamul te moom Abubakar moomu sori na ci tawxid sori bopp ni ma ko waxee léegi toog na di wax ak yonent bi Omar aksi toog seen diggante mënula xam dara ci li ñuy wax ndax xóotaayu tawxid kon xool tawxid ci xol la ko suñ boroom di def xol bi nga xam nag suñu borom def na ca tawxid yi nga xam ne mooy yella doomu aadama bi gën a mat mooy ki ma waxoon léegi boo taxawee ba tag ba daje moom ñu jéggal la sa bàkkaar te deetuñu la ko bindalati boo ko siyaaree noonu bu fekkee ne toog nga ngir waxtaani ay mbiram noonu waxtaani ñi nga xam ne dañoo doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ca yell ci ñoom dégg ngeen li ñu wax ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga toog di ko màggal bu ngeen jàngee gis nañ xulub da ngeen gis loolu lépp noonu nga xam ne màggal juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu lay may boo ko fekkee warit lu tiis la mooy fekke xare badar xam ngeen ne xare ni mu tiise bi ngay jógee sa kër danga nga fas yéenee deexi dootoo dellu si nga bàyyi fa li nga amoon lépp kooku mooy ki jaay bakkanam jaay léppam yàlla bu demee ba dee suñu borom jël bakkanam daraje shahid lay amee shahid moom du am laaj ko bàmmeel daanaka soxlawul ku ko jullee daañu ko jullee nii rek waaye aade woowu ko ndax nag waaye nag li nga xamee ne lu baax du du doy mukk ñaan du doy te ñaan jullee ñaan la loolu rek a tax waaye am nañu daraja yoo xam ne fu ñu tuddee yonent yi tudd ci si siddiqoon yi teg leen ci ñoom suhadaa yi gannaaw nag kenn ku fekke benn ci xare yooyu rek nii yonent bi sallallahu alayhi waxee la bi nga xamee ne dañuy ŋàññi kenn koo xam ne bokkoon na ci ñu doon xare badar mu ne xanaa xamu leen ne mën naa am suñu borom xamu leen ndax suñu borom sëpp na ñi doon xare badar ni leen def leen lu leen neex jéggal naa leen gannaaw nag boo màggalee guddi gi am nga dara darajey ko xare woon badar xare Xunayn xare yee yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare yëpp kooku dara jaam yàlla rek ko xam kon nag suñu boroom bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee it bàyyil nañu fi loo xam ne doy na ci koo xam ne kii itteem àgg na ca ak bëggam lu baax ak farloom ak muñ suñu boroom li mu sàkku ci nun moo di xol bu set bu kañaan nekkul rëy nekku ca diis nekku ca mer nekku ca mbañanteeg jullit nekku ca rë yëkkati sa bopp fonk sa bopp nekku ca buñ ca jógee teggi jëf nga sellal ko nañ ko santaane boole ko jëf ko ànd ak teggin ndax teggin ci boppam mooy matal jëf bu fekkente ne doomu aadama bi jëf na jëf ci gën a rëy te teggin ya dikkul day mel ne jëmm joo xam ne dagg nañ tànk ya dagg loxo ya du am solo kon teggin lu mat a am la ndax teggin dana maye loo xam ne nit dana liggéey juróom-ñaar fukki at du ko am nit ay tegginam rek may ko ko kon suñu borom tabaraka wa taala yërmandeem ju bari ji nga xam ne daf koy ci kaw suuf te sàkkal doom aadama yi ay bunt yoo xam ne ci la ñuy jaare dugg ci yërmande yooyu xamal leen ko bunt yooyu itam du mel at rek la ñëw waaye at mu ñëw bunt yooyu ubbi ko at mu ñëw bunt yooyu ubbi koo xam ne kii toog nga ba jóge fi dugguloo ci benn bunt da ngay sa bopp ndax suñu boroom cheikh mi ñuy jagleel guddi gi mas naa wax ne fekk booba ñu bayal ko tool ñi nga xam ne dañuy wax ne jaam mënalul moroom ma dara seen njuumte rëy na ndax jaam ba mu tàmbali dikk ci àdduna la ko moroomam tàmbalee mënal bu juddoo jaam ne moom a koy for moo koy sang moo koy tudd moo koy sàkkal tur moo koy jàngal moo koy xamal yàlla moo koy jàngal alquran moo koy xamal lislaam lépp moo ko koy xamal fi jógee itam ramb moom kenn mënu koo weddi ndax ku ko weddi weddi nga alquran weddi hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu bari la ko wax bu ni ne fuqaha yi ñi nga xam ni sax gëmuñu wilaaya wala gëmuñu sirru bu fekkente ne topp nañu euh, ci ahlu sunnati li imam Malik wax dañu xam ne bu ñu weddee Malik Malik dootu seen njiit te Malik kenn la ci ñeent ñi nga xam ne ahlu sunnati ñi gën a fés ci ñi amee seen ñi ñu topp ci ñoom ñu amee seeni mbir topp ci ñoom ci fiq ku mel ne Ahmad ibn Hanbal ñu topp ci moom ci fiq ak ci tawxiidam ñi topp Malik amee fiqu Malik boole koog tawxidul ashari abul xasan al ashari abul xasan al ashari ñi nga xam ne Malik yoonu lañu daanaka ñëpp nitam lañu ñoo xam ne ci moom lañu topp ci tawxid am na ñoo xam ne ci Shafii mooy seen ilimaan ci fiq waaye abul xasan al ashari mooy seen ilimaan ci tawxid imam Malik day nekk dina xisa yu bari yoo xam ne yii jaam bu nekk ci adduna moo koy xettali ku nekk ci àllaaxira imam Malik nee na balaxani anna nasamatal mumini taduru tadhabu haythu sha'at roo jullit bi nga xam ne ngëmam mat na buñ ko roccee teraanga ji nga xam ne moom lañ koy roccee ak malaayka yu sell yu tedd yi ak mbég mi muy àndal ba mu ba jëmm ji dugg ci bàmmeel ruu gi dem barsaq ruu googule dana am liberté fu ko neex dem ruu yooyu nga xam ne dañoo am kàttan ak liberté fu leen neex dem dañuy wëndeelu di xett li jaam ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu reyee jaafar ibnu abi talib te ñu dagg ñaari loxo yi ndax dafa nekk ci xare ba ku fab raaye ji drapeau bi ku ko fab rek ñu cor sa loxo rey la nga dee du ko jaafar ibnu abi talib fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ci madina mu ngi jànloom ñoom te doxu lu ëpp weer la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Abdullah ibn Rawaha dee na rey nañ ko léegi daal di lim ba ne léegi drapeau bi maanaam Abu Jaafar ibnu Abi fab na ko mooy magi Sidina Alioune Jaafar bi mu ko fabee ñu dagg loxo ndeyjoor bi mu fab koog loxo càmmoñ bi ñu dagg loxo càmmoñ bi mu kepp ko ci ci mbagg mi poqtaan mi ñu ku cor mbagg mi ko bi wadd ñu rey ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne jaafar romb dama ànd ak malaayika yi di naaw amee laa fi wurus jëm biisa di leen bëggal ci ne seen maran mi léegi mu dañ taw bi mu ngi ñëw jaafar ibnu abi kon xam la ne ne rooxu jullit bu rotee bu dee jullit bu taxe dëgg mën na ànd ak malaayika yi di naaw mën na ànd yeneen i di naaw mën na dem moom rek di wër adduna bi ruu xam nag dañuy wër adduna bi ni nga xamee ne malaayika yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf leen sase maanaam service su jullit ñi wala doom aadama yi xam na nit lu koy gaañ dala jublu si ci moom mooy du xam lu ko waral fekk malaayika ko fekk ndax ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla dëgg te amuk wattandiku malaayika yi dañuy xaritoog ñoom ni ñuy xaritoog ruugu sell alquran nee na inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tuaduna far dañooy waxtaane mbirum ruux ruugu sell gu set kattanam ak mën a teewam ci birab yu bari ak ni mu mën a jëriñe ak ni mu mën a fegale nit lu bon ak lu koy lor moo xam ki muy fegal ci àdduna la nekk deewagul wala ku dee ne moom bokk ak moom nekk barsaq ne waxtaane nañ ba tàyyi ruu gi wala réew amante woon ak jëmm ji dëkk moom ba jóge fi day namm fa mu nekkoon muy jëmm ji day namm fa ñu suul itam jëmm ji bari fa faral nemmi ko moo tax boo dee ziyaare wàll yu mag fekk ruuga teew na fa baal la sa bàkkaar yëpp te loo fa ñaan mu nangu bu fekkee ne itam nekku fa itam mu ngi mel na nit ki nga xam ne dafa dugg ci dex gi di feey summi mbubbam wacc ko ca kaw ca suuf sa léeg-léeg mu geesu ko geesu ba bu mu koy geesu ndax bañ ñi fab ko ruugi noonu lay geesoo bàmmeel ba léeg-léeg noonu lay geesoo ñi mu bëgg lool ci àdduna te daf leen di xettali di faj seeni aajo di leen tere lu bon di leen jàppandi leen lu baax ku baax nga teral ko bi mu fi nekkee ak bu mu fi jógee ñooyam teggin yi nga xam ne moom nga leen ameeloon bu ñu fi nekkee bu ñu fi jógee itam boppam am na lu tax mu mën a dem ba yéeg ci daraje sëriñ bi tolloo moom daraja te du wàññi ci daraje sëriñ bi dara maanaam kon ci lenn ci ay darajaam lay doon li ci ëpp doole moo di cofeel cofeel mooy sopp jëmm ji nga sopp mu ramm la moo gën a yomb ndax sopp gi nga ko sopp bu fi jógee boo fi jógee ruu yi noonu la ñuy soppante te ruu yi soppante dañuy xëccante bu ko defee yow mi xam ne da nga sopp sëriñ bi sopp gu mat sëkk gëm ko ngëm gu mat sëkk woo xamee ne sa ruu jóge ne fi daf koy wuti mel na xar moomu nga xam ne dafa miin borom ba fu mu jaar mu topp ko noonu la sa ruu di wuti ruuxam bu fekkee ne leer gu màgg gu targa tax na mënula àgg ci moom dana ko dànd waaye leer ga dana ko jot si mu di ca dund ba bu jëfam jeexee muy dund ca leeru borom ruu gu màgg gu mat googu nga xam ne ruuxam mu ngi baawaan te mu sopp ko te cofeel nekk seen diggante loolu moo tax suñu boroom jamono bu nekk li wax ne limu bu yonent yi téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay wàll yi ni yonent yi jamono bu ne dana am waaye bi nga xamee ne Cheikh Abdul Wahab Sha'rani radiyallahu anhu dafa laaj Cheikh Alil Xawaas radiyallahu anhu ne ko waaw jamono lu mu yàqu-yàqu lim boobu dana di mat ba faw du manqué mu ne ko du manqué mukk ba ba ñuy ub bunti tuub yi waaye nag nit ñi dañuy mel melo woo xam dañuy dem ba melo noo xam ne dootuñu yeyoo xam ko suñ borom daf leen di nëbb kenn du leen foog sax ndax kiiraay yi nga xam ne moom la suñu borom yi wàll yi wu ñu warul a xam ba duñ ko xam suhudul mu maasala ci moo ci jiitu <coughs> waxtu woo xam ne nag bëgg na aw xeet texe wala kuréel bu rëy texe mu wàcce jëmm joo xam ne daf koy fésal sant ko mu woote xam ne moom kat mooy buntu yërmande yàlla ku ñëw texe ku ñëwul yaa nga ca naaj wax loolu jamono ju leer moo koy indi ba gisee bu nu dee taaya naan allahuma salli ala sayidina muhammadin kama salayta ala sayidina ibrahima wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama barakta ala sayidina ibrahima waaw lu mën a jaaxal nit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo féete kaw Seydina Ibrahima ci lépp xanaa suñu boroom li mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ko ci menn mbindeef li mu barkeel ci bi barkeelu ko menn mbindeef nan la ñuy dégge kon ñaan gi nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy ñaan bi lislaam ñëwee ba ba saa taxaw feeg jullit a ngi ci kaw suuf di ñaan suñu boroom na nga julli ci yonent bi barkeel ko ak ci ñoñam ni nga ko defee ci Ibrahima alu ibrahima muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la bokk maamam la barke bi nga xam ne suñ borom jox na ko ibrahima ba muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw di sëtam direct kaaba gi mu tabaxoon màkk si newoon mu dëkk si fi ganee fi àdduna li ko dale ca ibrahima ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent yu bare bare bare génn ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam it dañuy ñaan yonent dootu ñëwati waaye wàllu yu am am doole ba fa am doole di yem bare noonu barkeele noonu génn ci xeetam wi te dana ci am alayhi salaatu wasalaam kon suñu borom ni mu barkeele Ibrahima ba sallallahu alayhi wasallam bokk ci ay sëtam mu ne ana bushra isa wa wa Ibrahima ana da'watu Ibrahima wa bushra isa ñaan gi Ibrahima ñaanoon ca Makka ñaan nga nangu na mooy man mii Isa mbëgg mbëgg mi mu doon bëggal doomu aadama yi way gëm yi ne leen yonent dina ñëw boo xam ne moo féete kaw bépp yonent mooy boroom gëléem ga man maay boroom mbaam mi yonent Yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam moo daan war mbaam mi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la araab yi ay gëléem lañ daan war moo daan war gëléem amoon na naaga bu ñuy wax xaswa tey saa xam la ne dikku yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci anam yu bari ci waxin yu bari bari na ci yoo xam ne dañ ko nëbb waaye ci bindkati injiil yi am na ci ñoo xam ne bind nañ ko ba mu leer ku ñu wax Barnabas bind na ko moom nag injiilam kenn jotu koo gas suul kenn jotu ko lakk kenn jotu ko yàq ba léegi mu ngi suñu di ko mool ku ko jàng gis ci ni mu tegtale woon ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam Isa waxoon na ne dana ñëw lu kon ni nga xamee ne suñu borom barkeel na ko Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ba Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk ci ay sëtam ah, yonent dooti ñëw wala yi nga xam ne ñoo taxaw taxawaayu yonent yépp ci sëtam kon ñaan gi jullit ñi di ñaan mën nañ ne nangu na bu baax loolu nag gannaaw waxoon nañ ne ci tàmbali bi suñu borom tabaraka wa li mu seet ci jullit bi du yaram rafetaayu yaramam wala yéreem wala alalam wala waxinam wu neex baatam bu neex xam-xamam dara sàkku ci moom mooy jëf te sellal ko gannaaw ngëm ak sàmmonteg teggin waxoon naa ne wax nañu ay jëf ak ay melo yoo xam ne day tax du ñu nangu jëfi jaam bi loolu nag yàlla ci yàlla musal ndax jëf ba noppi jortu na lii nga jëf day ëllëg dana la jëriñ mu mel ne njën wax mooy bi ngay séen ci tali bi muy melax mel ne ndox nga defee ne ndox la nga dem ba àgg fu fekk du ndox fekk yaa ngi mar ba xamatoo foo nekk walladina kafaru amaluhum kasrabin bi qi'atin yahsabuna ma'an ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidu shay'an wajada la indahu fawfa hisabahu wa la sari'a hisabi loolu suñu borom ko misaale gaa ñi nga xam ne seen nga ma a manqué ngëm nag waxtaan nañ ko ay yoon duñ ci waxati daanaka lu nu waxul woon dana bëgg a waxtaane rek li nga xam ne mooy misaal inda zikri salihina tanzilu rahma bu ñu tuddee waa ju baax te dem ci nim meloon ci adduna nim farloo woon ba tax ñu ne taarix nii histoire di ko jàng ak jaamu yàlla la ndax bépp jullit bu ñu fi nattu nattu bu metti nga métti lu ko bokk nga koog moom bépp jullit bu fi liggéey liggéey bu rëy bu jëriñ jànn ñi wala muy liggéey bu ñu sellal mu jëm ci yàlla nga lu ko sa xol bég ca bokk nga ca ak moom kon dafa mel na ñi wéy tey nit ñu baax ba léegi seenu leer seenu njëriñ daf fee des daf fee nekk di nu ba faw ñi muy jëriñ rek ñu ko waxee woon mooy boroom xol bu set bi nga xam ne dina dégg waar ndax dañ ne nit ñett la fii yaj la yaj mooy bi nga xam ne xol bi dul déggu waar xol bi nga xam ne buñ dee waxtaanee yàlla dara du ko ci saf wala mu xatal ko xol bi nga xam ne ak tëlëj la tëlëj nee ñu lu mel na xaw a yaj bu bu gudd la te am bunt bu sew lii dana dugg gudd gudd génn waaye lu bari day moy nga xam ne nag mooy leket mooy kii taatan ba matal kii taatan ba fees fekk raxas na ndabam ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax kat maanaam dafa mel ne taw bii nga xam ne waame bi ni suuf yi wuutee noonu la xol yi wuutee suuf si dafa mel ne joor dafay joor mooy xol yooyu nga xam ne joor ji bu ndox mi agsee dal di ñiis kenn du ca root kenn du ko togge kenn du ca sangu du saxal dara itam kooku mooy sabxa bi mooy bi nga xam ne du téye ndox maanaam mooy joor gi nga xam ne du téye ndox waaye dana tooy ñax mi sax jur gi lekk ci ba tey am na njariñ waaye xur wi nga xam ne day téye ndox mi ñax mi sax ba noppi ñu mën ci ji mu meññ jëriñu mooy xol bi nga xam ne dafay dégg amuk dégg dégg bu baax li mu li ñu ko wax parce que yéenee jëfe donte ba mu fa jógee fàtte na ko sax waaye waxtu wu nekk bi ñu koy wax dana ko déglu mu ñor ko mu fas ci yéene jëriñu dana am njëriñ dëgg la ki ko jàpp te jëfe ko mooy ki ëpp njëriñ ndax fa amoon ci saxaaba yi koo xam ne nee na aaye ju jàng rek mokkale bu ma alxuraan ba mu daj waaye aaye ju ma jàng rek lam digle danaa ko fas yéene taxaw def ko ba mu mat la ma tere dinaa ko fas yéene bàyyi la cay ngëne li dinaa ko fas yéene am moo tax sama mokkal alxuraan yéex kon dafa bëgg lépp luñ ko xamal ci alxuraan mu jëfe ko jëfe googu nag mooy indi lépp kon ah, li ma ko wax woon nag mbindeef yu day ne per ci suuf yi ci bari kenn ko ne mën laa tibbal ba nga doy li ndax du jeexal mukk ndax boo dee seet li mu jox Muhammad alayhi salaatu wasalaam da nga bu doon jeexal jeexal ndax sayyidul awwalina wal axirina daraam xajul ci àdduna dañoo lëm léppam ngir jaam ñi man koo roy ñu indi ko ci jëmmi doomu aadama fekk muy lu ëpp doomu aadama ëpp malaayika ëpp lépp lu mu doon jëmm ji nag ndax doomu aadama yi mën koo roy moo waral ñu indi ko fi wane ko jëmm jooju ñu ne Moussa alayhi salaatu wasalaam mooy nabiyul ayaati ndax kéemaan yi mu daan feeñal ñu ne nag waaw nga xamee ne waa sowwu ñi dañoo wedd yu bari ci ay kawtéef wedd yu bari ci ay xarbaax ndax fekke wuñ ko te nangu bëgguñu koo gëm dañoo fekk ñu bind ko ñu ko bind ñu gëm lañu ñu ne nag ñoom ñooñu gëm gi ñu ko gëm moo tax ñuy sos di ko waxal yoo xam ne amul demewul noonu alxuraan ci boppam bi nga xamee ne tubaab yi waa soowu yi njëkk nañoo am contact ak alxuraan dañoo am naka jekk ñoom euh, wax yu bari dañ koy jàng langue yépp am na ay arabisants yoo xam ne arab la ñu jàng ci tubaab yi bu yàgg ba tey yàgg na ñooñu dañoo njëkk a bind ne ndax fekk na ñu yàgg ay dégg naan ni nga xamee ne arab bu dégg Muhammad sallallahu alayhi di jàng alxuraan rek ba ngay tuub doo ko tey ndax ni mu ni wax ji yéemee ak li muy wax ni mu yéemee ak waxin bi waxin bi di lu doy waar loo xam ne bokkul ak usloo bu mbindee fii maanaam bokk tilam sore naa yu bindee fii ñi nga xam ne nag dañoo dëkk ci sowu soree waa penku soree ci misaaj maanaam ci ay tempérament soree ay aada soree ay waxin ak i defin ñàkk dégg gi nga xam ne ñàkk nañ koo dégg waxin xamuñu dëgg-dëgg léebuy arab yi ak seeni pasin ak seeni xóotaliinu waxin ak seeni teggi wax ak seeni làkk xamuñu ko baat yi la ñu jàng ba xam ko ak grammaire bi ñu tàmbali nag di traduire alquran ñu ko njëkk a traduire fekk na dañoo daan dégg nag ñi ko ñi ko dégg alquran rek tuub ñoom nag biñ ko dee biñ ko njëkkee jàng waru leen lenn lenn daal teguñu ko fenn ñu ne daal alquran répétition yi dafa bari maanaam li muy wax di ko waxaat fii waxaat ko waxaat ko waxaat ko amul daal benn européen bu ko mën a jàng ba xam ba ba ba mu mu dugg la wala nga yëg ci dara kon loolu jaaxal leen lool jaaxal boo xam ne li ko waral bari na ñu daal di ne dañu njëkkoon a gëm ne ku ko jàng rek gëm ba ñoom ñu ragal alquran lool di ko watandiku duñ ko ki ko njëkk a traduire wax ci lu ko neex yàq lépp sos ci sos yu dul jeex yoo xam ne ku ko dégg da naan lii yëfi dof la noonu nga xam ne kon diggante penku ak sowu noonu la ñu umpantee woon rawatina nag xeexi li ñuy wax croisé croisade bi croisé yi dañ daan ñëw di nekk li lu nekk te bi nga xamee ne ñoom nasaraan yooyu nekk penku xam ngeen ne diine nasaraan penku la jóge diine yépp penku la jóge Asie ak Afrique ci la diine yépp jóge bi nga xamee ne nag ñoom xeex si nañu fekk pap bi daf daan def ay xutba maanaam ay discours yu bari ci ñu ko daan nettali ne ko jullit ñi dañuy rey képp ku dul jullit rey yoo xam ne rey ñu ñaaw la te duñ dara du ko waral duñ leen tuubloo sax dañu leen di rey te dara doxul seen diggante lu dul bañ leen kon nag léegi baytul muqaddas war ngeen dem sellal ko te ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ak Eesa ñoo ko war a sellali ñooñu bi ñu dikkee seeni yoon yi ñu fi ñëw di dellu ak xare xeex ya fay am ak rey gu bari ga indaale nañu noonoo bu rëy diggante waa sowu yooyu ak jullit ña ca penku ñu umpale nag lépp ci lislaam tax ñu njëkk nag am kum dañ kum bëgg a dañ kumpa alquran bi ñu ko traduire niñ ko sa traduction ya baaxul nag ñu daal ne moom daal dañu ragaloon ne alquran ku ko jàng rek tuub waaye nun daal jàng nañ ko waaye amul solo daal du lenn te wax waxaat yi dafa bari daal traduction ya yooyu la loolu mu jaaxal leen ñu daal di nag xeeb l'islam gëmadi ko ba Europe ba ci euh, dix-huitième siècle dix-septième siècle dix-huitième siècle yépp li ñuy jëli diggante Pascal ni mu xeexe ngëmi l'islam yi Voltaire pièce alam boobu mu bindi Mohammed Mahomet def ko nit koo xam ne kii ku soxor la koo xam ne deret rek lay dundee rey nit ñi di wut nguur ci turu diine loolu ñu gëm ko ñenn ñi def ñenn ñi naan moo Mohammed daal stati wurus la bu ñu teg ci kaw ñay ci benn temple ca penku ñenn ñi ne prêtre la woon boo xam ne dafa bëggoon a nekk pape ah ñu wotee baasar ko mu daal di mécontent nekk dissident benn ci secte benn secte la nekk boo xam ne ci nasaraan yi la bokk kon réere woon nañu sow réere gu penku réere gu mat réere l'islam réere gu mat réere alquran réere gu mat waaye boo toppee nag bind yi ñuy bind nga gis ne daanaka siècle bu ñëw seeni xalaat soppiku soppiku bu rëy goo xam ne dañuy rus ñu xam ne ñoo bindoon la woon bu bi ñuy agsi ñi nga xam ne ñoo tàmbalee yeewu waaye ba tey yu bari umpuleen ni Casanova Mohamed et la fin du monde yi mu ci wax ni Casanova Mohamed El Fin du monde yi mu ci wax ñu reelu la Cayetani italien boobu ba ci Jeux Palacio Irving Washington bind yooyu yëpp boo ko seetee da nga xam ne nekkoon nañ ci guddi gu lëndëm goo xam ne boo ko seetee ak léegi li ñuy bind mu wute lool nga gis tubaab yu bari yi tuub ñu ne alquran nag lu waral kon répétition yi dañ leen ko war a leeralal benn uslubu yàlla moo wuteeg uslubu alquran benn doomu aadama buy bind rawatina aaday tubaab yi seen aada la xam mooy buñ bindee ba noppi dañuy tëral plan agence idées yi di retouché di walbati di soppi ba ba nga xam ne ci gisinu doomu aadama rafet na lu impeccable la loo xam ne lii lu la loolu lañu xam buñ gisee nag leneen loo xam ne jaariwul boobu fil seen seen seen message daal daf koy wàccu duñ ko bëgg du leen yéem loolu moo tax njëkk ñu wane yéemu ci alxuraan loola dañ na léegi. benn alxuraan moom dafa ñëw ngir jàngale bu ñëwee ngir jàngale pédagogie bi nekk ci alxuraan néewul ci lenn dana indi ñaari aaya yoo xam ne yu niroo la yu wutewul dara. fekk na nag mu ngi dégg gi mi ngi aju ci circonstance yañ ko waxee jamono juróof yañ ko waxee ba nga xam ne jullit bi nga xam ne jàng na alquran benn muy sahabi wala taabiwuna wala kuy jàng ba am xam-xam bu aaya ji wàcceetee ci beneen euh, circonstance bu xaw a niroog ba woon te wuute dana ko xamal yaatuwaayu aaya ja njëkkoon a wàcc ak ni mu làmbee woon bi nit ñi fàtte ko mel dem ba mel nañ ko fàtte am ngeen ne kuy jàngale day répété ndax boo demee ba mel na da nga fàtte ñu dellu ci waat fàttali la li nga fàtte woon li nga fàtte woon buñ la ko fàttalee fàttalee ci ko gën a sax dootoo nga xam ngeen alxuraan dajale wuñ ko woon bu aaya daan wàcc yonent bi sax xam benn ci jamonoy xare wala ci jamonoy jàmm wala mu toog di waxtaan di waare aaya ji wàcc boo ko defee saxaaba yi kenn ku ne da koy bindal sa bopp nga xam ne yow aaya yi yaa ko bind jëlee ko ci gémmiñu yonent bi mokkal ko tegloo wuñu nañ war a tegloo yonent bi ci boppam amoon na ay scribe maanaam secrétaire yoo xam ne ñoo ko daan bindal bu ko ndax moom mënu mënu bind waaye bu ay ñëwee bu ko waxee dicté ko sàkk kooku mu bind ko kon kenn dajalewul bu fekkente ne nag da nga gis ci saxaab yi boo xam ne nangami aaye rëcc na ko amu ko kee am na ko yeneen nangami aaye rëcc na ko kee amu ko te li ñu leen di jàngal ñoom ñëpp a ko bokk ñëpp lañ ko bëgg a jàngal aaya ji dellu siwaat beesalaat ko ci xol yi wanewaat ne circonstance bi am ba aaya ji nuroog circonstance ba amoon ñëw dana leen war a yee ngeen xam na ngeen di ballaloo benn circonstance ci beneen ba xam la ñu ak lu war a tax aaya ji wàccoon fee dellu wàccaat fii xam itam ne am na ci saxaaba yi ñoo xam ne amuñu aaya jooju aaya ji dikkaat dikk nag yokk leneen alquran am nasx mooy abrogation aaya ji dindi nañ ko dindi gi benn ñu dindi bind gi kenn dootu ko bind sax duñ ko jàng wala ñu dindi maanaam mi waaye aaya ji des fi beneen aaya bu ko modifié ñëw loolu lépp li koy waral waxtaan nañ ko ba tàyyi moo di yar bu fekkee na nga yar xale bu tuuti dana am yoo koy tere yoo xam ne day mujj nga di ko ko digal bu fekkee ne xale bi bu génnee ci mbedd mi oto mën na koo gaañ walla mu réer wala nit def ko dara nga di ko tere mu génn boo demee ba mu yàgg ba mu ànd ak xelam war a jàngi nga war koo génn muy dem di jàngi xam yoon wi ba du réer dem ba nga di ko yónni muy dox ay soxla bu fekkee li nga xam ne moom nga ko doon tere ci bi nga xamee ne amagul xel ñu seet nga digalaat ko ko jàngkat yi ñi xamul ak tubaab yi dañu naan contradiction maanaam tanaqud la te fekk na du tanaqud jàngale pédagogique dañ nit ki day wàcc ba ci tolloog niveau loolu ba tey liy njëriñam moo di gannaaw booba arab yi dañoo nekkoon ci état daanaka bu primitif xamaguñu dara amuñu buur mënuñoo déggoo dañuy reyante amuñu kenn ku ñu topp nekk nit ñoo xam ne kenn ku mën a rey sa morom fab alalam def ko xam ne ñaari nguur yu mag yi leen seqoon ñoo fa teg seen nit def leen ay buur ñu nekk ci seen kaw waaye du dajalewul benn ci dajalewul loolu tax bi nga xamee nag gannaaw arab yi noonu lañ demee kon képp ku toll foofa da nga fekk ci alxuraan sa ay leçon say dërs boo demee ba gën a civilisé fekk ci say dërs ba ba ngay àgg ba mat ndax alxuraan dafa ñëw ni ñu koy waxee rek eh, ñetti diine yi mel na ñetti état bi enseignement yi diine ji nga xam dafa dikk ci kufulat aadama yi doomu aadama maanaam bi mu tolloo ci ak ndawam mu diine ji yam ak ju déggoog xalaatam ak xelam ak xam-xamam mu di judaïsme bi mu dikkee ba toll ci adolescence kooku mooy enseignement primaire bi mu dikkee ba tollu ci adolescence am nga xam ne xelam yokk na mën naa xam lu bari mu tolloog enseignement secondaire mooy christianisme bi nga xam ne dem na nag ba am maturité am mën a xam lépp l'islam dikk moo tax l'islam dundu adduna gi civilisation développement du ko dépassé mukk lépp loo xam ne ñëw na te am maanaa buñ delloo ci alxuraan buñ ko seetee daañu ko ci gis moo tax alxuraan gannaaw kuy wax ak ña ñëw ak ña passé ak ña ñëwagul la style la day war a euh, dikkee style boo xam ne style suñu borom tabaraka wa taala rek lay doon gis nañu découverte scientifique yeeg invention yëpp amul ci dara lu alxuraan dindul woon boo ko jàngee ba xam ko amul dara lu lay ci li nga xamee ne itam hadis yonent bi sallallahu alayhi noonu la firee alquran firi moomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon firee alquran wax na lépp loo xam ne day ami ba ba saa taxaw wax na ba ba ñuy ub euh, bunti tuub nettali na ba nettali doomu aadama yi bu ñu ëffee bufte ëfte bu njëkk bi ak ëfu ñaareel bi ba ci ëfu ñetteel bi ci wuuteeg ulama yi ba nga xam ne dara desul leeralal na lépp ni nga xam ne moom la ko Cheikh Ahmadul Busiri waxee tubaab yi nag bi ñu demee ba gis ne benn alxuraan bi muy wàcc dafa fekk xeet woo xam ne xamuñu mbind xamuñu mbind waxin wu rafet rek lañu xam wu kéemaane poètes yi dañuy daan woy woy moo doonoon seen histoire seen taarix moo daanam doon seen diwaan moom maanaam seen i registre yoo xam ne ci lañuy ñuy li ñu bañ a fàtte woy moo doonoon bi mu doonee seen <clears throat> seen histoire doon seen registre moo doonoon itam seen état civil moo doonoon seen lépp nga xam ne bépp xabila maanaam bépp tribu boo xam ne am na benn poète boo xam ne bu fël la dañ lay ndokkeel si xeet yëpp dañuy ñëw tribu yëpp dañuy ñëw di la ndokkeel si ñee la ndax am nga ku lay défendre ndax booba arab wax waxin wu rafet mën a wax rek la ñuy rawantee moo tax bu ñu waxee ne yonent bu nekk buy ñëw day fekk xeet wañ ko yónni la ñu gën a mën gën koo fonk loola la ñoom mën leen ci fuuf ba nga xam ne dañuy xam ne lii ci rek la mën a jóge arab yi kon waxin wu rafet ci way ak ci wesar wax ju kéemaane wax ju gàtt wax ju gudd wax joo xam day ànd ak sajo wax joo xam ne day yéeme moom la ñu daan rawantee ba nga xam ne shu'araaw yooyu nga xam ne ñoo gënoon a siiw daqaway xeet arab yi bi sallallahu alayhi wasallam ñëwagul dañoo dajale woon seen poème yi gën a rafet mais ñu bindee ko ndoxam wurus aj ko ca Kaaba ga ngir teral ko rek ngir fonk ko loolu moo tax bi al alquran ñëwee mu ñëwee wax indi nag style boo xam ne jommal na leen ñoom ñëpp ba xamu suñu lu ñuy def ba mu ko defee nag waykat yi woon ñëpp dal di wedam xamatuñu li ñuy wax borom balaaxa yëpp ku mel ni ko xustubnu saa i daan suhaylum nu amri nag ñi nga xam ne ñoo dàqoon wax ci adduna ba yéeme bu ñu taxawee di wax sax baanim nu waay xam ne ci am la bokk moom waaye taxaw na tisbaar di wax ba takkusaan jot ñu ne ko jubal julli mu ne julli sàbbaala ak alquran ak fàttaliku yàlla maa ngi ci bi nga xam ne nañ ko anta axsabul arab yaa dàq wax ci arab yi mu ne ak ajam yi ak jinne yi ak nit ñi mu nekk fuukare goo xam ne nit ñi fonk nañ ko ci fonk gu doy waar waaye loolu lépp nag alxuraan ñëwee ñoo ñëpp dañoo suux ñëpp fàtte leen Hassan ibn Sabit mi nga xam ne bokkoon na ci foxoonu suara yi gën a euh, fonkale bi mu jàngee alxuraan woyam demeetul noona ndax dafa complexé dafa complexé ñu xam ne nag kon alxuraan répétition bi pédagogie la ak di jàngale loo xam ne lii ku kuñ ko kuñ ko fa jaaraliw rek doo ko mën a xam léegi ñu dem ba ne Mohamed su fekkee ne amul woon document yu nit ñi xamul nga xam ne kon li mu indi moom kéemaanu yàlla dëgg dëgg la li ñëwagul li ñëwagul doomu aadama rek mënu koo xam yàlla rek ku mën a xam dem nañ ba ne ñi nga xam daal wax nañ ne alquran daal waxi Mohamed la fa ñu yóbbu Mohamed ëpp na kon daal moom it dañ ko teg yàlla loolu lépp mooy bi ñu découvrir yéemeeg alquran mu di lu yéeme yéeme koo xam ne ñi nga xam dañoo xam arab dëgg-dëgg rek xam tasawuf xam fiq tawxid bu ñu jàngee alquran si ñu ci yem bu aarifoon yi ñëwee day mel ne seen digganteeg ñoom feqtalu dex gi ak lëgg-lëggu géej gi alquran lu ci ñëw rek yàlla la ndax ay jëfam ak i defiinam ak mbiri jaamam boo yoo xam ne dafa leen atte ak i meloom rek la indi ba mu daj alxuraan nag xóot na xóot goo xam ne ay géej la yoo xam ne ku ci dugg lab imaam alxasaali yi nee na radiallahu taala anhu li tax aarifoona billahi ragal alquran waxtaane nañ ko ay yoon nit ki buy génn jamono ba topp ci nga ba toll ci sukaraat nga xam ne sekare yépp day wuññi ko mu jànloog ñoom roo gi tàmbali génn mu génn atte adduna nekk atte barsax bët yi bokki ko xool asamaan mu jandoog malaayika yi gisatul nit ñi bu boobaa fa mu juddoo ba foofu mu toll day mel ni film bu dër lépp daf koy romb mu jandoog jëf yi ak pas-pas yi ak wax yi mu daan wax ak yi mu daan jëfandikoo yépp teew fi moom mu mel mu jandoog moom bu defee nag bu fekkee ne wax na ci alxuraan noonu si na Abubakar di wax naan ana san asamaan moo may tiim ana ban suuf moo may yenu bu ma waxee ci yàlla lu ma xamul mu ne kon xam ne kon waa ji bu tolloo foofu dana gis lu mu daan wax ci tawxid wala lu mu daan wax ci yàlla ci alquran te mu dëng mu mu jàdd ci lu néew néew mu gis ni loolu diise wax ci jëmmi sum borom tabaraka wa taala wala ci meloom lu amul wala ci waxam loo xam ne ay junj la lam ca jublu moo ko xam yan ni moo ko xam ak yonentam yan ni kumalul awliya yi yan ni malaayika yi yan ni suñ borom rek jagoo ko keneen xamu ko mu wax ci loo xam ne du noona àgg foofa janloog loola dal di ñaaw njort ci boppam bu ñaawee njort ci boppam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki ci ni mu deewee lay dekkee ca la état ba mu nekk deewee meloom deewee ca lay dekkee bu ko defee mu dekkee sikk soosu ak ñaaw njort ci boppam te nee na suñu borom tabaraka wa taala mu ngi tollu jaam bi fam ko foog rek gis ngeen ko ci masaliku jinaan bi is axbaru bi annahu inda zunun abidihi min xayrin aw sharrin yabin jaam bi buy dee fa mu foog suñu borom ne fa la ko féete rek foofa la ko suñu boroom di féete moo tax deewu betteel yi itam ñu ragal ko ndax du fekk xamuñu ndax fekk la la ngay xalaat lu dul noonu wala nga def lu dul noonu jotuloo ko tuub walla nga fas yéene loo def loo xam ne du noona loo tax deewu betteel am metit ndax bu fekkee ne ca loola la ñu roccee sa ruu ruu moom moo seetu ruu mbindeef moo raw seetu buy génn lépp lay jan lool ulama yi werante nañ ci am na ñoo xam ne dañu ne dafa toll ne yemb ñenn ñi ne ruu yi dañoo ëppante ci guddaay ak rëyaay ak yaatuwaay ak diisaay waaye lu ci mën di am ruux moom bu génnee xam ngeen ne buñ waxee ruux rek am na ar ruuxul yi am na ar ruuxu naatiqa mooy an nafsu ruux bi nga xam ne mooy dundal ni muy dundale ni mu mel ci yaram bi la ruu nga xam ne moom la doomu aadama rek jagoo noon la mel ca ruu googa noonu lay dundalee ruu googa nga xam ne ruu googa moo tontu woon ci yow ma alastu ruu boobu moo mën a xam boromam moo ko mën a réere ruu boobu nga xam ne nag bi nga xam ne ni sallallahu dañ koy laaj ñetti laaj waa Màkka ne bu fekkee ne yonent la dana ko tontu bu fekkee ne du yonent du ko xam dañoo yénnee Madina ca yahud yi fa nekk ñu leen dañoo soxla ñetti laaj yoo xam ne dafa am waa juy woote ne yonent la te du bëgg laaj yoo xam ne bu ñu ko ko laajee mu xam ko rek ñu xam ne yonent la bu ko xamul ñu xam ne du yonent dafa dafay naxe mooy ñett ñooñu alquran nettali bi nga xamee ne suñu boroom def na ñu dem ba dégg laaj yee jële ko ci yahud yi ñëw ne ko waaw xoro lu mu doon yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga wax ne yonent nga boo dee yonent war nga xam lu ruux doon lu mu doon muy benn laaj way salu nag ani ruuxi xuli ruux min bi ñetti laaj la woon nag bu subaak jàmm ca jamono yu njëkk ya dañoo génnoon seen dëkk waxtu guddi dem réer kenn gisatu leen ba tey ñooñu ñan la Alquran ci suratul kahfi netti nettali maanaam tontu ñetti laaj yooyu yépp ana jëmm ji nga xam ne moo matale demoon diggante penku ak sowwu te jamono ji jëkk ñett yooyu ñan la sallallahu alayhi wa sallam bu subaa ma wax leen ko maanaam mi ngi xaar wax waxyu bi su Seydina Jibril ñëw indi aaya alxuraan di ko tekkil suñu borom xam ngeen ne mbéem kenn mënu ko xiyaas day dugal leer ci lëndëm di dugal lëndëm ci leer di dugal lu dee ci luy dund dugal lu dund ci luy dee day fekk xaritam boo xam ne xaritam la dëgg mu tiisal ko rusloo ko mettital ko te fekk naa ay natt rek ngir ñu ragal ko ba kenn xelam bañ a dal digganteem ak suñu borom nga gis mbindeef yi mu sàkk mbindeef mu deful dara mu xiir kii def ko kii di ak dundam nga xam ne daf koy rey xottite ko di ko lekk léeg mu tàmbalee lekk muy dund ni gaynde yi def nagi àll yi ak mbaam àll yi ak kéwél yi ci àll bi nga gis nit ko doole moroomam di ko xiit xiital di ko def lu nekk suñ boroom a ngi seetaan de gis na ko waaye seetaanul dafa sakkal àpp yooyu yëpp ngir nu ragal suñu boroom xam ne loo baax baax mën na laa teg loo xam ne mën nga koo bañ muñ boo xamul yàlla dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko ñooñu laajee mu ne bu subaa ak jàmm danaa leen ko wax fàtte wax insha allahu te wax wax wax ji dafa bari. moom de dama defe ne sax gannaaw. am na ñoo xam ne li leen fi indi moom daa ñu ko déglu jëriñu ci incha ñi nga xam ne it nag ah suñu borom deful ñu war cee jëriñu wala ñu war ko déglu duñ ko déglu waaye nag ñu continuer wax rek bu soobee yàlla dina am ñu dégg li ñuy wax jëriñu ci mu jëriñ leen ah, ñooñu nag ñooy ñi war a jëriñu nu wax rek ngir ñoom ñu dégg. noonu nga xam ne nag alayhi salaatu wasalaam mi xaritu suñ borom tabaraka wa taala mu gënal ko lépp lu mu bind suñ borom teg na ko tiis yooyu ak métit yooyu waaye yëgu ci dara ndax dafa ne suñu borom féeg mere woo ma rek lu mën a am faalewu ko teguma ko fenn ah, mu am weer jibril ñëwul aaya wàccul ñu bëgg a déglu moom bi moom doo dégg dara tubarkalla ñu ne fat déglu ah ñu tàmbalee ree waaw ah moom de waaw dafa ne woon yonent la léegi na tontu dafa ne woon suba lay wax suba lay tontu tontuwul de ba nga xam ne suñu borom aay ji wàcc na nag muy tontu ñetti laaj ñi tàmbalee ci ñaax ko ne ko bul waxati lenn dinaa ko def ëllëg lu dul bu soogee yàlla rek loolu bind bu tooy la ngir ñëpp nit ki warul a jéem a xam ci li ñëw ëllëg dara ndax ëllëg yàllaa ko moom dagam yonent bi ëpp xam-xam ci yonent yi xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën naa jàngal Seydina Jibril téeméeri at junni at te lam xamoon te Jibril xamu ko du jeex Seydina Ali radiyallahu anhu nee na am naa ci xam-xam loo xam ne Jibril xamu ko Mikaayil xamu ko Israel xamu ko Israfil xamu ko ñu ne ko loolu nam demee mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañaan ga ñetti xeeti xam-xam yi ñu ko fi jox nga xam ne benn bi dañ ne ko araam na ci kenn kenn waru koo xam ku dul yow benn mi def du ko xam ñaareel bi war na la nga xamle ko mooy alxuraan ak lu ca aju lépp lu aju ci lislaam bi ci des boo gisee ku ko yelloo te mu neex la nga xamal ko ko mu ne ci xam-xam booba la ma xamale loo xam ne jibril xamu ko mikaayil xamu ko israel xamu ko israfil xamu ko fàttiwule li ma waxoon léegi bi mu wax ne suñu borom tabaraka ko taala dafa teg loxoom bu ñu dee wax ot loxo wala tànk yooyu jëmale ci suñu borom majjaas la waaye boroom borom duñ ko niralee kuy am loxo muy nit wala kuy am dara ñun xamuñ la mu doon waxin la rek ngir ñi ñuy waxal ñoo xam ci ñoom loxo la ñu xam lañ leen mën a waxe xamal na ko xam-xamu njëkk ñaak ñi mujj ak leneen kon li mu ko xamal lépp foofa bari na ci loo xam ne Sayyidina Jibril xamu ko ndegam moom moomu alayhi salaatu wasalaam moo wax fàtte ne bu soobee yàlla suñ borom toog di ko dënnil ba mu am weer woowu ak lu topp ba aay wàcc nag soog a tontu waa amatuñu lu ñu wax ndax ñu si gëmul it wan nañ leen ba tàyyi ndax bi nga xamee ne ñi ngi leen blocus boobu bañ leen euh, takkee ca xurwa kenn du jëndanteeg ñoom kenn du jaayanteeg ñoom bu ñu du ñu lekk amuñu du ñu am lu ñu lekk kenn du dem ci ñoom kenn du leen nuyu kenn du wax ak ñoom dara ba ñuy am fa ñetti at ba xiif ba lekk xobi garab ba nga xam ne kenn ci ñoom waa ba banu haasim ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp ñoom lañ boole woon foofu ndax bëgg ñi gëmul ñoom ñu teqali ko moom bàyyi ko ba ñu mën koo sàkkal pexe waa banu haasim nag ànd ak moom ci tiis woowule ñi ci gëm ak ñi gëmul ñëpp benn waay xiif ba génn guddi di tuur ndox dégg lu naan xotong xotong mu làmb ko fekk muy der wu wow mu daal di koy raxas ba mu set xooj ko ba mu tooy muy def ko ci taal bi ba mu tàng mu lekk ko ngeen ne booba metti na loolu lépp ñu daj nañ ko yàlla xam ne kon li mu wax ne ki gën a jege yàlla moo gën a dis tiis yi moo ne ne kon ñi gën a tar balaa ñi nga xam ne seen balaa gën a metti mooy yonent yi seen gannaaw ku gën rek ña ca tegu ña ca tegu ña gën a ka gën rek mooy daj li gën a tiis xam ne nag kon alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne tekki na leen ba nee na leen léegi day kayit wa ñu bindoon ngir wan ne dañuy dogo dogoog banu Hashim ba duñ jotee ñoom dara ba ba ñuy jébbale Muhammad nu sàkkal ko pexe këyit woowu ñu bindoon max gi lekk na ko ba mu des turu yàlla wa rek bismika allahumma allahumma jaa ca des Abu Taalib nag génn ne leen léegi gannaaw wax na lii nan ko seet bu fekkee dëgg la ngeen bàyyi nun ñëpp lu génn bu fekkee ne nag amul ñu jébbal leen ko ñu d'accord ci loolu fekk na nag booba juróomi nit ci nit ñu baax ñoo xam ne tuubuñu sax am na seen gannaaw ñu néew ñu tuub ah daje nañu guddi ba waxtaan ne li ñuy def ñaaw ne li ñuy def rafet na banu Hasim suñuy mbokk lañu nañu aar Muhammad te am na sax ñu ko gëmul warul a tax nu def leen nii duñu lekk ñu naan am fitna ba ñu demee na seet fekk la mu waxoon max ga lekk na ko ba mu des loolu la loolu yëpp taxul ñu xam ne ñu nangoo wax ne yonent la laaj yi mu tontu taxul ñu nga wax ne yonent la li mu lépp ci loo xam ne ay firnde la mën nangu la tax ñu xam ne yonent la mu xam ne rek nag waaw lu yàgg-yàgg li ko suñu borom daal teg chargé ko ko dana mat dana fi toog ba mat te neewoon na bu ma doon tër fab jant bi teg sama loxo ndeyjoor fab weeru teg sama càmmoñ it du ma bàyyi lii ma suñu borom sant mukk ba ba nga xamee ne rek sotti na wala ma dee ci diggante bi noonu mu ko defoon kon da ngeen daal di xam ne rek suñu borom kuy tiisal la xaritam waaye itam day jox xaritam xolu muñ boo xam ne ak ngëm goo xam ne luñ ko def du ko faale ndax bu xamee ne tiis yi ay daraja ak yi yéeg yi ko yi gën a yéege ci yàlla rek daf ci bëgg léegi ki xam ne nag mooy borom guddi waxtaan nañ waxtaan woo xam ne waxtaanu lislaam rek la ak diine fàttali nu delloo suñuy xol nun ñëpp ngir gën a góorlu moom nag ay mbiram xam naa ne bu ko neexoon sax bu toogoon ñu koy waxtaan waxtaane ci mbooloo fàttali mu delloo suñuy xol nun ñépp ngir gën a góorlu moom nag ay mbiram xam naa ne bu ko neexoon sax bu toogoon ñu koy waxtaane ci mbooloo néew na lu ma koy wax waaye li ma ci wax rek tuut tuut doy na ah, ñi nga xam ne xam nañ ko gëm nañ ko xam nañ ko liñ ci xam doy na leen sëkk yaakaar naa ne soxla wala kenn mënu koo dolli te li nga xam ne nag mooy lislaam doomu aadama yëpp bokk ko ñi fi ñëw ñëpp yàlla yónni leen lii seen warugar def nañ ko ci ba dem rëddal nu yoon woo xam ne nun itam ci leen war a jaar ëllëg nun du ñu am lay ndax ñoom kat li li leen war lépp def nañ ko ba ci Sëñ Tuubaa mu mujj mii lim bind bi mu ne képp ku aju ci man kat sant naa ko na xam lu ay farataam ak sunnaam jëfe ko man ci sama bopp warlu naa danaa bind lépp lu ñu war a xam ci tàmbaleem mu jàngee ba noppi ba àggale fekk na téere yi ñu bindoon te muy wesar yombu la mokkal mu woy ko mu yomb mokkal fekk téere yi lépp lu mu xool ne woon nañ ko te kenn bindu ca wala lañ ci bind dafay téere yu gudd yoo xam ne nit ñi dañ koy tàyyee yër wala lu yàgg bañ fàtte ko mu bindaat ko ba lépp daj la tëral yoonu tasawuf bu muy tëral yoonu tasawuf sooy boo ne baas bi mooy masaalikul jinaan boobu buñ fi jógee tënkaat lépp ci na gën a rafete ba bàyyiwul dara mooy bi muy sanc Tuubaa mooy xoqal bu kaaw bi mu demee nag ci géej gi ba àgg fa mu war a àgg ba dellu si ba nga xam ne yem na fa mu war a yem dikk nag di sant boromam mooy jaawartu jaawartu nag mooy xaatimatul mataaf bi ndax yi nga xam ne moom njëkk na koo bind farata la nee na farata la yooyu moom bokkul ci yi nga xam ne suñu boroom wax na ne ñett moom ci boppam wax na ne ñetti xaaj yi mu bind ñi nga xam ne ni itam nag ci ñu njëkk ña àndoon nañoo moom matal nañu zahir ak baatin mooy matal nañu lislaam akub taalibe lislaam bu manqué ak taalibe dana naqaree defar ak taalibe bu manqué lislaam itam day mel na jëmm ji nga xam ne amul sëriñ sëriñ nag ah ñi nga xam ne xarf yi yoone lañu mënuñu ko gëm du dugg seen bopp waaye ñu nga xam dañuy wax ne kenn mënalul kenn dara yàlla doo nga mënal kenn dara waaye bu ñu seetoon alquran wala hadis mën nañoo bañ a waxee noonu sëriñ ñett xeet la sëriñ bi nga xam ne moom farata la mënu ñàkk ku ne war nga koo am mooy sëriñ bi lay xamal say farata ak say sunna di la yee ci lislaam di la tiital di la bégal di la xamal li yàlla wax di la wan yoon wi nga war a jaar kooku mooy professeur bi maanaam jàngalekat bi nga xam ne boo bëggee xam sa diine mënu la ñàkk te farata la ci yow bu fekkent ne dangay jàng nag sa diine jàng moom yemul ci rek naa fab sama téere dem sukk fi sëriñ mu di ma sax mën ngaa jàng boo bëggee jàng rek bu la itteeloon rek nga mën a jàng bu fekkonte ne dañuy wax naan ko xam masala ñu jox la cinquante mille gis nga fi ñoo xam ne xamuñu dara waaye balay weer we dellu si ca déwén sa ñu nekk bokk ci ulamaa yi waaye nag lu teew dafa gënal doomu aadama doomu adama dafa yàkkamti lu teew rek moo koy jaral waaye lu ñëwagul moom lu mu baax baax rek ah, cawarte ga du demee noonu waaye képp koo xam ne itteel na la dëgg-dëgg nga attan cee sonn da nga xam te nekk ñu libaale la ci aalim yi maanaam ñi nga xam ne xam nañ seen diine kat ndax boo xamee farata yi ak sunna yi rek bokk nga ca ki nga xam nag moo la koy xamal moom lañ ne man àllima ko xarfan foofu mawlaaka boo si jógee sëriñu ñaareel mooy sëriñu tërbiya tërbiya nag ki la koy defal mooy kii dindi jikko yu bon yi ci yow mooy kii jëmbat jikko yu baax yi ci yow mooy ki nga xam ne moo lay préparé ay chartam gis nañ ko charte yi mooy nit ki day xam jikkoy nit ñi ak seeni melo ni nga xamee ne waxtaane nañ ko ba tàyyi docteur bi boo ñëwee fi moom bu la passé visite xam sa jàngoro ni mu demee mën la bindal ordonnance mu ne aarif bi moo raw docteur bi ndax docteur bi bu fekkee ne fukki nit ñu bokk jàngoro ñëw nañ fi moom war naa xàmmee ne bu leen boolee benn faj ñenn ñi faj gi dana leen jëriñ ñii du leen jëriñ dara ñii dana leen wéral ñii dana leen dana yokk seen feebar ndax dana xam war naa xam âge nit ki ak deretam fu mu toll ak feebar bi fu mu toll ci moom ndax gàññe nag wala déet wala yàgg na ci moom wala yàggul ak ban xeetu feebar la ñoom sëriñ si nag feebaru xol lañuy faj faj yu fajuñu feebaru yaram seexu tarbiya bi war naa xam jeexiit astar yi ci asamaan si xam weer yi li ñuy ak jeexiit yi muy def ci nit ak xewat yi ak xeeti nit yi ñuy jaxasoo yi ñuy jaxasool ak lépp la nga xam ne moo ci musal taalibe bi war ko xam béréb yam koy tere ak fa ya nga xam ne war na ko cee aar dana ko xamal sax ya muy war a lekk ak ya war a ya muy a bàyyi dana ko xamal sax bis yu mu war a woor ak yi mu war a dox dana ko xamal itam waxtu yoo xam ne waru ko fekk mukk muy nelaw ndax day fekk na yiwu wu réy réy dana ko dikkal ci jamono yooya te bu fekkul mu mu jekk daf koy romb ba fu mu mën a dugg fa cheikhu tarbiya yooyu yépp dafay war ci moom mu xam ko gannaaw ba mu xamee alquran xam hadis xam sunna xam tawxid cheikhu tarqiya nag moo gën a réyee ci mbir ndax moom la mbiram gën a jafe mooy ki nga xam ne waxtu woo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla nga xam ne boo ko jisee rek muy jëf jëfam daf lay xemmem loo àllaaxira bu la waxul dara sax teewaayam rek daf lay jëriñ boo ko séenee muy dem rek dem seen danga ko seen muy dem dana la jariñ bu fekkee ne nag nekk nga ak moom wala nga dëkk ak moom bis bu ne bis boo bu ci sa bët dalee ñu far lépp lu xam ne luy bàkkaar la ci moom se woo dem nañ ba wax ne sax an nazaru ila al alimi ibadatun te alim yooyu ñuy wax mooy waaw ñi nga xam ne xam nañ tawxiid ak fiq rek waxuñu sax cheikhu tarqiya cheikhu tarqiya mooy ki nga xam ne dafa jeex ci yàlla ba saf sap yàlla nga xam ne day saf yàlla xeeñ yàlla di yàllay kese doo ko dégg ci lu dul yàlla doo ko gis ci lu dul yàlla foo ko fekk lii itteem du dara lu dul yàlla kooku nga xam ne nag dem na ba jéggi nag géppeen yépp ba nga xam ne digganteem ak boroomam dara doxu ci kooku mooy mën a àggale nit ki ci yàlla ndax sëriñ ñett la waxtaane nañ ko ay yoon salik al mujarrad assaalikul majzub al majzubul mujarrad ak al majzubul saalik assaalikul mujarrad mooy ki nga xam ne dafa am xam-xam soobu ci yoonu yàlla yoonu tasawuf waaye kenn ubbeegu ko kenn ubbiwu ko amul fatxu amul kashf kooku mënul àggale nit ci yàlla ndax àggu ci mu ngi ci yoon bi day laajte ay tegtal ak di dem mënu mënula ci mënu caa yóbboogul kenn al majzub al mujarrad mooy ki nga xam ne dafa judd suñu boroom defal ko xol bu leer bu fees dell ak leer xol bu set mën na ñaan mu nangu am na barke mën na xettale waaye jaarul ci yoon wi ba àgg mënula àggale kenn mooy almajzubul mujarrad mu des almajzubu saalik ak euh, ak ak almajzubu saalik ak almajzubul almajzubul waasil waaw ak asaalikul waasil saalik bu waasil bi ak almajzubul waasil bi ñoom ñaar ñooy ñi nga xam ne mën nañoo àggale nit ci yàlla saalik bi nga xam ne dafa xam wala mu gis ku ko tërbiya mu sóobu ci yoonu yàlla ba noppi jaar ci yoon wi ba àgg kooku xam na pakk bu ne ci yoon wi ak luy yàq ak luy defar lépp xam na ko mën na àggale nit ci yàlla sëriñu sëriñ si nag mooy almajzubu saalik mooy ki nga xam ne ba mu juddoo ne ki ma waxoon bu njëkk la mel xol bu fees ak leer cër yu sawar ci jaamu yàlla bëggul dara lu dul yàlla mu ci yoon wi ba àgg kooku nag mooy lépp mooy xutbul xaw si kon daal ñoo ngi leen di jéggalu fas leen yéene tàggu leen gërëm bu baax di sant yàlla it ci li nu fi dajale ndax li nu fi dajale yéene rek am solo te yéene ji mooy guddi gi guddi ci seen alal woote ak ñi leen wuyu yokk seen mbooloo wan leen ne lu ngeen nekk nu ànd ci ak yéen ñi nga xam ne noonu la jullit war a def ak moroomam yàlla na leen suñu boroom jox leen suñu boroom jox tuyaaba jim ci digle ak yool bi ci digle ah ku fi ñëwoon rek yàlla na nga jëriñu boo dégloo ak boo dégluwul yépp yàlla na la suñu boroom jéggal sa bàkkaar yàlla na la suñu boroom xajjal lépp lu di ndokk yàlla na suñu borom defal sutura adduna ak alaxira mucc adduna ak alaxira njëgal gu dog fan mu gudd ak wér gu yaram xiir nga ci boppam sa jàpp dal na aw yoonam lii rek nag mooy li nga xam ne taali bi moom la war di def ndax taali bi ak sëriñam wax nañ ci lu bari waaye kenn mënu koo jeexal baat bi may mujje waxtaane naa ko ci jamono yu jege moo di ñi sëriñ mën a jëre jëriñee taalibeem ma ne Cheikh Ahmad ibnu Mubarak mufti la woon borom xam-xam bu doy waar sëriñam nag moo doon Cheikh Abdul Aziz Dabba nee ma ne la bis Ahmadou dina nekk li sëriñam Abdul Aziz ne ko man de jaar naa jaar-jaar yoo xam ne tiital na ma lool sama digganteeg suñu borom te yu tiis la yoo xam ne réccu naa ko lool Cheikh Abdul Aziz Dabba ne ko déedéet gis nga sa bàkkaar bi nga xam ne moo gën a rëy ci say bàkkaar li la mën a yàqal li nga xam ne moo yées ci loo def mooy benn jamono benn saa romb la te sa xel demul ci man nga xam ne kon taalibi bu xelam dem ci sëriñam mu teewlu ko dañu wax ne booy ñaan sax moo gën a gaaw ci nangu ndax suñ boroom dafa def sëriñ bi muy buntam jëm ci moom ngir yow kon nag sëriñ ak taalibe li ci nekk lépp bu ko nit ñi xamoon ah gaañu joxe jëfe neneen noo xam ne bokkul ak ni ñuy jëfe ndax baatin la baatin nag du lu ñuy fesal du lu ñëpp di xam zahir bi alquran ku ne sharia lislaam amul zahir ak baatin xamuloo la nga wax ndax zahir ak baatin ñu tàqalikoo tey lenn bari ci sharia xaalid ibnul walid radiyallahu anhu ca xare ba bi mu jiite dafa gëdd benn waay boo xam ne yéefar la kooku daal di tudd yàlla laa ilaha illa muhammad rasulullah xaalid rey ko mu diis lool ci jullit yi bi ñuy wax ko yonente bi sallallahu alayhi mu ne ko waaw yow xaalid li nga def suñ borom de maa ngi maa ngi dañtalu ci sa kanam ci li xaalid def maa ngi lay wan ne bokkuma ca diglewuma ko bëgguma ko neexuma mu ne ko xaalid ne ko daf ko dafa wax laa ilaha illa muhammad rasulullah rek ngir mucc mu ne ko teewoon nga xar xolam ba xam zahir ak baatin nga foofu yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa ne digal nañ ma ma xeer xeex ak nit ñi ba ñu ne laa ilaha illa muhammadu rasulullah bu ñu ko waxee musal nañ ci man seen deret seen alal seen bakkan yàllaa leen di xisaab nga xam ne kon ki ko wax te du dëgg ci moom it zahir bi sharia nangu na ko kenn sañu koo rey waaye baatin ba digganteem ak yàlla la du jullit kon zahir ak baatin teqalikoo na foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dellu ne xam ngeen ni mbindeef laa nit laa suñu borom ma def may doomu aadama di fàtte di juum di jaawale képp ko ci xam ne ñaar ñëw nañu kii gën a mën a wax gën a xam aw lay kii ba li ñuy xëccoo ma jox ka ko te fekk moom ko na xam ne kat safara laa dagg jox ko xam nga ne kon ki mu jox li ñu doon xëccoo sharia la ndax ni mu waxee ku ko waxee yow la a jox loola zahira ngoog baatin ba mooy nit ki xam ne moomu ko diggam ak yàlla mu ragal delloo ko baatina ngoog kon zahira baatin mënuñoo teqli ko alxuraan ji nga xam ne ay waxamam moo ko njëkk a jàng te moo koy jàng yomal am nga tiit tiit gi nga xam ne rëyaayu suñu borom ni mu toll ak ni mu foore ak lim la diggal ni nga ko ni nga ko tëlee ni nga ñàkk kattan loolu tiital la nga xam ne da nga dajeeg moom nga taxaw dellu delloo si loolu lépp ci sa xol ba nga xam ne sa xol yëpp na loolu taxawaay bi nga taxaw ndax julli ni nu koy faral di waxee rek dafa boole xeeti jaamu yàlla yëpp moo tax mu nekk azamul ibadaat yi mooy gën a màgg ci jaamu yëpp ndax julli nee naa leen koor a ngi ci aja ngi ci sarxee ngi ci tudd yàllaa ngi ci jàng alxuraan a ngi ci lépp ngi ci bu ñu la nee jàng alxuraan ji leer na boo dee jàng alxuraan da nga jàng Faatiha ak saar boo dee julli kon alxuraan ji moom leer na da nga sabbal suñu borom boo sëggee subhaana rabbiyal azim bi am biig subhaana rabbiyal ala da woor ndax doo lekk doo naan day yàq julli gi yaa ngi aj ndax yaa ngi jublu ci kaaba gi sa xol nekk ci yàlla nga xam ne doo xalaatati leneen nga xam danga nga mën nga teewlu teewlu boo xam ne sax kii aj mënu koo teewlu du ko teewlu ci jamono ju nekk kon jullee ngoog aja ngoog koora ngoog tudd yàlla ngoog salaatu ala bi boo dee taaye boo dee ba ca mujj salaatu ala nabi nga ci da nga julli ci yonent da nga tudd yàlla itam kon julli moom la ñu boole jaamu yàlla yépp yépp moo tax mu mat a fonk nee ñu yemal xiyam bu jaam bi taxawee ci kanam suñu borom ñu di ko xisaab julli la ñuy njëkk seet bu matee ñu soog a seet lu baax li ci def bu julli gi matul kenn bu seet lenn dañ koy ba mu dem ak jëfam kon julli lu foor a foor a foor la dégg ngeen li sëñ ci wax ci xaar sixaar gis ngeen ko kon julli ak i sartam lu mat a fonk la ndax mooy ubbi nit julli mooy ubbi nit dëgg la nit ku nekk lañ la ubbee imam Malik waxoon na ko bi nga xamee ne dafa am benn suufi bu nekk ci àll bi ci doj yi du gisanteeg nit ñi xolam di nekk ci yàlla toujours du wax ak kenn amul benn soxla di lekk ci xobi garab yi di naan ci ndox mu taani bind imam Malik ne ko Malik nu Anas yow day dégg naa ne suñ borom jox na la barke bu rëy nit ñaa ngi takk ay fas ak i gëléem di jóge ci réew yu nekk di la ziyaare si yaa ngi war ay bax la yu yoo xam ne seen njëg lu cher la yaa ngi amee ay jaam yu ñuul yoo xam ne dañu leen a tàpp waaye bu fekkoon ne wàcc nga daraja jooju yëpp ñëw ci àll bi jox lépp sa boroom mooy gën ci yow imam malik radiyallahu taala anhu tontu ko ne ko maa ngi lay gërëm di la sant ci laabire gin ma laa laabire li nga wax it lu am solo la waaye dama la bëgg xamal ne suñu borom ni mu seddalee wër sa la séddalee jaamu yàlla yi bari na jaam boo xam ne ubbil nañ ko ci julli te ubbiluñ ko ci koor ak jaam boo xam ne ubbil nañ ko ci jihaad te ubbiluñ ko ci tasaare xam ak jaam boo xam ne ubbil nañ ko ci aj te ubbi nañ ko ci tasaare xam-xam yaakaar naa ne li nga nekk day gënul lii ma nekk ndax Malik ibnu Anas radiallahu taala anhu mi nga xam ne noo ngi nekk ci am ngërëm ku fonkon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la def na ay xarbaax ay kéemaan yoo xam ne yu doy waar la day seede ne suñu borom teg na ko fu sori am na benn jëmm boo xam ne sangkat yu néew la woon benn jigéen bu bu faatu boo xam ne daal dafa xawoon a dëng li mu koy sang euh, ba ak ci daal benn béréb mu daal di cee wax lu xaw a ñaaw loxo ba taq ci mënu la dañ fu ne ñu dem fa mënu la dañ bi ñu ko waxee imam Malik mu ne nañ ko dóor yari yoon ndax dafa xaste bi ñu ko dóoree yari yoon loxo ba dañ lu mel noonu la Muhyiddin Ibn Arabi attee woon moom it bi nga xam ne waa ji dafa nelaw gént dem àjjana ba dagg ci aw xob téye xob ba bi mu yewwoo loxo bi mun la mën la ubbiku lu nekk ñu def ko banaan nañ dagg baaraam wala nañ ko bàyyi noonu loxo bi mënu la ñu ne nañ seeti Muhyiddin Ibn Arabi ba xam lu mu ci xam bu ñu demee mu ne na ko fas yéenee wan te bañ koo gis na ko wan te bu bu mu bi nga xamee ne waa ji teg na loxoom ci gémmiñ gi rek taal ah, bi ubbiku mu wan na xob ya lu tax loxoom mënul woon a ubbiku lu nekk àjjana waruñu ko gis ci àddina dañoo ba suñu borom dafa bañoon kenn teg ci bët moo tax baaraam yi mënatu la benkar ñi ko bi nga xam ne daf ko fas yenee wan na nga xam ne kenn du ko gis baaraam yi benkar ñi ko mu wan ko xatta yi mel noonu borom fat la ko suñu borom di jox Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu atte na ba tàyyi atte yu mel noonu ñaar ñi ju ñu eh, jural jur seen i doom ci la dem ñaari liir ñu jaawaloo kii jur jigéen kii jur góor ak nga xam ne dañoo alagoon boroom këram def ko masx mu nekk xeer muy laaj ndax dafa war a jàpp jàpp idda wala dafa war a tënj arta yu bari yoo xam ne doo ko gis mukk ci téere yi te ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ba am ngërëmal yàlla seen xol set leer suñu borom duy ko ak leer ba mu ba mu fees ñooñu dañuy xam li nga xam ne mooy gagal ulama yi ñu aarifoona yooyu ñoom la suñu borom jag leen loolu bari na nag day am jamono ju nekk da nga si gis ñoo xam ne suñu borom daf leen di xamal rek mbirum nit buñ dajeeg yow rek xam sa lépp gannaaw bu fekkente na nag daje ne ku yàlla suturaal mën na am ay bon bon a ngi ci biir waaye suñu borom dañu leen ko nëbb asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nag iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان انا من بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ومن بالعافية وتولنا ربنا اغفر لنا ومن بالعافية ربنا اغفر لنا ولوالدي والجميع من المؤمنين الأحياء من الأموات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما قريب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل إن الذي فرض عليك القرآن لرعدك إلى معاد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ذلك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم يا من السبيل فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بناء فنوقظه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا خير الا قضيتها ولا جهل الا اثرته ولا شقة الا محوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتفهمنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتنال به الرخاء وحسن الخواتم ويسقى القمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد النبي المنصرف وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.